bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ginnaaw bi ñu sante suñu boroom tabaraka wa taala di leen nuyu di leen wa assalaamu alaykum wa rahmatullah tey nag yaa hajjal baytil haram yaa al-mu'tamir yow mi ñëw di ak néegub yàlla bi yow mi ñëw di ziyaare néegub boroom bi tabaraka wa taala ñëw dëkk rasulillah madina taaba tayba ak si nga nag ci boo xam ne bu rëy bu rëy ay fàttaliku la bu bari ay jaar-jaar yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ak saxaabaam yi radiyallahu anhum wa ardaahum ah yaa ngi Uhud waaw mooy montagne Uhud bi ngay dégg moo nekk nii nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne ne dañ koy woowe Uhud waaw ndax li mu wéet fii ci yeneen montagnes yi lii lépp nag moom la moo yaatoo nii fii nag la xew-xew bi nga xamante ne nii moom mooy xew-xew bu mag bi daldi xewewam muy xare bi nga xam ne mu ngi am ci dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam si ñetteelu at mi ci weeru kori di Shawwal ginnaaw ghazwatu badrin un an waaw ak ak benn weer dox na fi ci la xare bii am la ame fii ci bërëb bii di Uhud xare boobu nag ci gàttal daa am lu ko waral mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ci la gañe waa ci Badr ah Quraysh am na lu leen metti lool kilifa yu bari daal dina ñuy faatu qutila Shaybatu ibn Rabi'a Shayba faatu woon na rey nañ ko Utba faatu woon na ah Umayya ibn Khalaf faatu na waaye Abu Jahl ibn Hisham mu metti woon leen lool te xare Uhud bi xare Badar bi dafa yokk beneen mbir ndax yonent bi alayhi salaam depuis bi mu gàddaayee suñu borom wàcce ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir dégul borom bi wàcce laaya yooyu ne borom bi jox na ndigal ñi nga xam ne dañ leen doon buntu xataal di leen ñàkk atte ñàkkal ci kaw suuf di leen mbugal muy jullit ñi kene ñoom dañoom zulimu dañ leen a tooñ wa inna allaha ala nasrihim la qadir te borom bi tabaraka wa taala ci kaw dimbali leen ku ko man loolu déppi boobu doon loon dañ di génnal boppam saa bu déggee ne am na karamaan njëggu waa Quraysh muy jaar fii di dem Sham ndax rihlat ash-shitaa'i was-sayf seen commerce yooyu nga xam ne dañ doon dem Yaman di dem Sham waaye bi gënoon a màgg moo doon Sham ndax seen yoon Yasrib la woon muy madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam saa bu déggee na am na bu fay jaar mu kar leen daal leen ngir nangu la nga xam ne mooy alal ya nga xam ne moom lañ ci am ah xare badar bi nag daa gina tee nañ seeni kilifa waaye ah Quraysh jaara ci foofu day gina metti ginnaaw defet bu toll nii ñu am léegi nag ngir liñ naan mbañum kanam boroom a koy fajal boroom ci kaw noonu ci la ay kilifa daal di jóg ñoo xamante ne ku nekk ci ñoom faat sa mbokk keroog Badar moo daal imaam Ibn Ishaq rahmatullahi alayhi mu ne ci la jóge ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Abi Rabi'a Ikrima Safwan ibn Umayya waaw ñeen ñëw gis Abu Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon kilifa gi ginnaaw gi te moo ñëw gis waa Quraysh ànd ak délégation bu mag ne leen yaa ma'shara Quraysh yéen mbooloom Quraysh inna Muhammadan qad watarakum wa qatala xiyaarakum fa a'iinuunaa bi haazal maali alaa harbihi fa la'allanaa nudrika minhu tha'ranaa biman asaaba minnaa fa fa'aluu ñu ne leen yéen mbooloom Quraysh yëgu ngeen ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di nay faat teg nañu lu métti daal di faat ñi gën ci ñun. ñoom nag dañ leen doon ñaan ñun ñii nga xam ne ñoo ci gën a la ndax suñuy bàyyi lañu ñu faat Ikrima faat nañ bàyyam di Abu Jahl Safwan faat nañ bàyyam di Umayyah ibn Khalaf xalafahu Allah fi an ñoom kon nag dañoo bëggoon ngeen dimbalee ñu alal ji Abu Sufyan ak kilifa Quraysh yi ne leen baax na ci la ñu jóge nag di waajal waa Quraysh li waajal di préparer li harbi rasulillah ngir xare ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waajal waaw nan lañ ko defee ñu daal di yónni nag ñi nga xam ne ñooy bu doon tey dañ naan ay influenceurs lañu leen di woowe les poètes ay poètes yu mag ay poètes yu mag di Abu Azza Abu Azza ñu daldi di koy yónni nga xam ne poète bu mag la woon di Amr ibn Abdillah al-Jumahi naka noonu mbokkam ba di Musaafi ibn Abd Manaf ibn Wahb ibn Hudhafa ibn Jumah ngir ñu dem ci waa Banu Kinaana ak waa Tihaama ndax nee nañ tey nag ah comme que Badar xawoon nañ ne ñoom kese demoon mbir yi safoon ci ñoom lool ñu ne kon du ñu xeex ñun kese Quraysh waajal ngir boole ñooñu ci xeex bi ñu ñëw jàppale leen waaye nag wa ahaabisiha ak ñi nga xam ne ñu ngi dëkkoon ci montagne bu newoon ci suufu Makka ca suuf ay tribu yu newoon foofale nga xamante ne di ahaabish yi seeni alliés lañ woon ñu wax leen ngir ñu ñëw jàppale leen fàttale waa Tihaam ak waa kin waa waa Banu Kinaana li nga xamante ni mooy seen accord yeen amoon ak seen maam ya ñuy jàppalante ci wàllu bu dee dañoo am mettit waaye it bu dee euh, bési mbégte lañu daal di koy bokk noonu lañ def ki nga xamante ne nii mooy euh, Jubayr ibn Mut'im nga xam ne ñoom ñi ñépp ñuy tudd ba mu des ñoom Musaafi ak ñoom Abu Azza ñoom ñépp mujj nañu dugg ci l'islam walillahi alhamdu wal minna moom Jubayr ibn Mut'im mu daal di ñëw gis benn jaamam boo xam ne moom lañ xame woon Wahshi di Wahshi ne ko uxruj ma'a an-nas fa in anta qatalta Hamzata amma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ammi Tu'ayma ibn Adiy fa anta atiq waaw comme que Seydina kii Jubayr ibn Mut'im keroog Badar dañoo faatoon baay ci xam di frère u baayam di Tuayma ibn Adi mu ñëw ne jaamam bii di Wahshi ne ko xare bii ñuy waajal damaa bëgg man sa sang maay wax ak yow nga génn ànd ci mu nekkoon benn jaam boo xamante ne éthiopien la woon bu manoona fet waaw qallama yuxti'u biha yaqdhifu bi harbatin lahu qadhfa al-habasha waaw ku mënoon a fett la xeetam bi rab xeejam bi lansam bi nee woon na mu diir dara te du ko dal du ko dal mu ne ko nag damaa bëgg man sa sang nga génn gis nga tey ci xare biñ jëm boo ma faatalee ki nga xam ne mooy Hamza ibn Abdul Muttalib waaw di bàyyi texu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne kon mooy fayyu nga fayyul ma sama bàyyitex mi faat di tuay yow wax sii di nga nekk ko libre dinaa la libérer waaye Hind bint Utba nga xam ne moom it bàyyam faat nañ ko keroog Badar di Utba ibn Rabi'a waaw <laughs> gis nañ sànq Utba ibn Rabi'a bi ñuy wax kilifa yi faatoon Badar moom ci nekkoon soxna Abu Sufyan moom mu daal di ñëw ci Wahshi saa bu dajeeg moom ne ko ah ya Aba Dasma ndax loolu moo doon dakkantal ki nga xamante ne nii mooy eh, eh, wa mooy mooy mooy mooy ko yow Abu Dasma isfi wastashfi waaw ne ko Abu Dasma dégg li nga xam ne moom la sa kilifa wax waaw. dégg nga nga xam ne moom la nga sa kilifa wax isfi kon nag fajal ñu suñu mer dellu ñu suñu revanche tey bu ñu tenee ci xare bi faj ba pare nga fajaale sa bopp fajal sa bopp faj ñu ndax yow boo ñu boo defee li la sa sa sa sa sa sa sang bii di Jubayr wax ah bu boobaa di nga libre waaye di nga mer bi wextaan wi ne woon suñu biir di ñu ko faj. kon wayhan aba dasma isfi wa tashfi lool léegi nag noonu lañ def waa Quraysh nag bi ñuy waajalee di génn ñu génn seen jigéen ñi waaw ñu génn seen soxna yi Abu Sufyaan mi nga xam ne moo jiite woon nit daal di génn ànd ak Hind bint Utba biñ la wax léegi te baayam Utba ñu naqaloon banam bakkanam ci banu Badar bi keroog waaye Ikrimat ibn Abi Jahl génn ak soxnaam di Umm Hakim bint al-Harith naka noonu ki nga xamante ne mooy al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira nekkoon frère ci Abu Jahl ibn Hisham mu yées mi moom mu génn ak soxnaam tamit di Fatima bint al-Walid ibn al-Mughira Safwan ibn Umayya daal di génn soxnaam di Barza bint Mas'ud ak ñeneen ak ñeneen ki nga xamante ne mooy Amr ibn al-As génn waale doo soxnaam di Ra'ita li nga xamante ne moom mooy bint Munabbih di yaayu Abdallah ibn Amr ibn al-As mu siiw mi radiyallahu anil jami' ñoom ñi ñëpp mujj nañu tuub waaye it keroog yaayu Mus'ab ibn euh, Umayr moom itam génn na keroog ngir dem xare ji ak doomam bi nga xam ne ci beneen camp bi ci jullit ñi la bokk moom ci la génne moom mi nga xamante ne bint Malik génn ànd ak doom bi nga xam ne mooy Abu Aziz ibn Umayr nga xam ne mooy bokk na ci ñi nga xamante ne jàppoon nañ ko prisonnier Badar nii la waa ak ñeneen parmi tant d'autres ci ay jigéen yoo xam ne waa Quraysh dañ leen a génn keroog ngir la ngir ñu encourager seen góor ñi day ci xare bi ñu jëm waaw ba kenn du daw ndax ku gis sa soxna sa gannaaw ah bu boobaa dina la yokk njàmbaar te tamit boo naree daw diñ ko xoolaat noonu lañ waajale daal di ñëw. def seen trois mille personnes waaw lañu la la la Quraysh mobilisé c'est la première fois Quraysh dajale li nga xam ne alhamdulilah armée bu toll noonu trois mille personnes ñu daal di ñëw bi ñu agsee côté Médina ñu daal di wàcc fi nga xam ne mooy Aynayn waaw nekk ci montagne ca beneen wet ba waaw di Batni Sabxa min qanat ala shafir al wadi muqabil al madina ñu nekk ca fi nga xam ne boo féete Medina nole ñoom ñu nekk ci beneen côté bi waaw wàcc foofu lan lañ def ñu jël seen fas yi ñu indi génnaale deux cent fas la Quraysh si génne keroog ak seen gëléem yi ànd ak ñi nga xamante ne ni ñooy soxna yi nga xam ne ñoom lañ àndal ak seen mbaboor nag ñu agsi biñ ñëwee na lañ def ñu daal di jël seen gëléem yi jël seen fas yi boyal leen ci caawa Medina bi ak toolu waa Medina yi ñuy lekk lépp waa Quraysh di fuuf foofu yëpp ñu daal di koy fuuf noonu la Quraysh ak seekon ba jege Medina daal di campé léegi nag xabaar bi naka la dikk ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak nag la ko yéegee ak nan la mujje loolu la ñuy gis insha allah ci di di ñëw.